ñu ngi woon ba léegi ci ghazwatu Uhudin ñu ngi woon nag ci retournement wu situation bi gisoon nañ ne début xare bi ci bëccëg gi jullit ñi ñoo gañe ba xatta faral mushrikuun ba ni nga xamante ne noonu la yéeféer yi tasaaroowee waaye bi ñi nga xam ne lañ tegoon ci montagne bi wàccee ci la défaite bi am comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon yéeféer yi daldi ndar ñi nga xam ne ñooy jullit ñi di def ci ñoom rey gu méttee metti gisoon nañu lu imaam alxaafiz ibn xajar raxmatullah alayhi waxoon ne keroog dañoo tàqale ci ñetti pàcc am ñoo xamante ne nii dañoo dem Medina mooy dañoo daw dem ba Medina ba jege fa mooy ba jege Medina ila qurbil Madina waxoon nañ la imaam ibn Isaaq tuddoon na bërëb yooyu mu ne ñeneen ñi ñoom dañoo des bi ñu déggee ne faat nañ yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di xareet ngir défendre seen bopp continuer ci li leen fi indi woon am ñeneen ñoo xam ne ñoo desoon ci ñoom kanta imaam as-Suudi raxmatullaahi aley comme li nga xam ne noonu la ko imaam Ibn Kathir indee ci tafsir bi muy tafsiru quraanil azim bu imaam alxaafiz ibn kasiir moom dane assudi nee na euh, lamma shadda almushrikuuna ala almuslimiina bi uxudin fa hazamuuhum daxala ba'duhum almadina wantalaqa ba'duhum fawqa aljabali ila alsaxra fa qaamuu calayha wa jacala alrasulu yadcu nnaas ilaya cibaad allah ilayya ibaadallah moom kanta assudi raxmatullaahi alayhi dane keroog bi nga xam ne ci la mushrikuuna yi di Quraysh daldi occuper fi nga xam ne mooy montagne bi baray ña te ki leen jiite woon di Seydina Xaalid ibn al radiyallahu taala anhu wa ardaa ñiñ doon dàqi turne gis seen xay seen fas yi naan yàlla la Uzza yàlla Hubal ñu xam ne kon nag c'est pas ñu xam ne ñu turne gis ne ñii suñu gaa yi ñoo nekk nee te ñoo yor fas yi ñu turne ci ñi leen doon dàq ñu dajeeg fas yi ci ginnaaw ñu tañ ci leen rey ci ñoom rey gu bari moom as-Sudi rahmatullah alayhi mu ne bi loolu xewee nag mu ne fa hazamuhum ñu daldi nërmeel daldi gañe ñi nga xam ne rey ci julli ñu ñu bari mu ne daxala ba'duhum almadina mu ne ñenn ñi ñoom dañoo daw dem ba Medina mooy ba bay àgg am na riwaay yu ne àgg na Medina mais yooyu comme l'imam al-Hafiz Ibn Hajar wax ne mooy àgguñu fa mooy bërëb boobu imam al-Hafiz eh, Ibn Sa'd waxoon ne duunal awis foofu noonu fa yemoon daldi foofu mooy àgguñu Medina mais jege nañu mu ne ñenn ñi dañoo dem Medina mooy jege mu ne woon wantalaqa ba'duhum ila soxra am ñeneen ñoo xam ne ñoom mooy bi ñu gé bi ñu bi ñu fexee rëcc ci yéeféer yi ñoom dañoo gaaw yéeg ci mont ci xeer yi newoon foofu ci xeer yi newoon foofu Uhud dëkkub xëboofu yëpp ay xeer la presque ci kaw montagne bi noonu ñu fexe yéeg ci kaw ngir ngir rëcc fa qaamu alayha ñu taxaw foofu moom benn côté bi rek la wax mooy ñi nga xam ne dañoo wane ginnaaw keroog bi mbir yi tare waaye gisoon nañu ñetti xaaj yi te wax nañ ko léegi li nga xam ne moom la imaam alxaafiz ibn xajar raxmatullaahi alayhi daldi wax ah, mooy ne ñeneen ñi dañ faa des comme niñ ko gisoon ci qissatu sayyidina Anas ibn Nadr li mu leen fekkee ne leen du ngeen di teg seeni seeni jaas yi du ngeen toog di xool ñu ne qutila la sallallahu alayhi wasallam mu ne leen quumu jóg leen ngeen faatu ci li tax mu faatu bu dee ne xabaar boobu dëgg la ñooñu desoon fata imaam alxaafis nee na woon wahum jullu saxaaba ñooñu nag dawoon ñooñu noon as-Sudi di wax nii imaam ahmad ibn hanbal rahmatullahi yi dafa solo bala ñu ñëw dinañ ñëw fi ñu yemoon fi ñu yemoon yi ay point la yu am solo bala ñu jàll ndax ñu ngi woon boo fàttale ko bii jataay yi weesu luñ ñëwoon di gis mooy ñi nga xam ne ñoo saxoon ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon ko protéger contre bi ko kuffaaru Quraysh ni acculé song ko song ko noonu gisoon nañu ki nga xam ne mooy euh, ñu ngi yemoon ci Seydina Abu Talha Abu Talha al-Ansari Zayd ibn Sahl voilà Zayd ibn Sahl al moom lañ gisoon jotaay bi ñëw dina ñëw continuer ci lool mais mise au point ci fii nii bala ñëw continuer imaamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi dafa solo ci xadiis boo xam ne bu wér la jaar ci mu jëla ko ci Seydina al bara ibn azib euh, te riwaaye bii bon riwaaye la boo xam ne doon nañ ko fi tudd tuddoo jot nañ ko fi tudd muy riwaaye seydina al bara bi ibn azib gisoon nañ benn bi mu ngi woon ci sax imaamul buxaari rahmatullah alayhi bii nag mooy beneen bi tuddoon mooy bii bu seydina di sëriñu imaam al buxaari di seydina Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhima mu jaar ci kon Abu Ishaq as-Sabi'i mu ne anna al-Bara ibn Azib léegi muy nettali ne Seydina al-Bara ibn Azib dane fekk muy nettali bon mooy li liñ gisoon rek début bi yonent bi alei saatu salaam biñ agsee mu jël ñi teg leen ci kaw montagne bi ne leen wax leen lu leer bu leen fi jóge at nu man di demee après bi xare bi commencé ñu gañe ko faaru Quraysh ni ba ñuy daw léegi nag Seydina al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu wa an abihi Azib mu ne mu ne gaa yu noonu bi nga xamante ne nii ci lañu wàcc mooy ñi ñu tegoon ci montagne bi wax naa la nag loolu wax la pour taxlib la mais tekkiwul ne ñoom ñépp a wàccoon comme ni ñu ko gise woon am na ñoo xam ne wàccuñu ànd ak seen ki jiite woon di Seydina Abdallah ibn Jubayr waaye comme que nag ña fa nekk bareetuñ Seydina Xaalid ibn al-Walid jël risque dem xam ni ñii dañ leen di faagaagal nu mu gën a gaaw dem faagaagal leen ba leer ne bu ñuy songu jullit ñi ci ginnaaw amul kenn ku leen di flèche ci ginnaaw ñu rey ñi ci kaw montagne bi comme que bariwuñ ñoom ñoo gën a neex a massacrer ñu massacrer leen dooru jublu nag ci ñi ci biir xur wi mu ne gaa yooy nag bi ñu wàccee moom Seydina al-Bara ibn Azib radiyallahu taala wa an mu ne fa lamma atawhum surifat wujuhum fa aqbalu munhazimin mooy bi ñu wàccee ne dañuy dem participer ci butin de guerre bi màng comme ñépp dajale ci butin de guerre bi comme ñépp ñu daal di dem ñu dal di leen gañe ci saasi mu ne fa dhalika alladhi yad'uhum ar-rasul fi ukhrahum mu ne nag gis nga ñooñu noonu wàccoon ci montagne bi ñooñu la yonent bi biñ ñëwee dañu ñëw affaire yi tar kufaaru Quraysh gi rey seen bokk ya desoon ca kaw ñoom ñu dugg ci biir mbooloo mi comme li Seydina Abdullah ibn Abbas waxoon ci riwaay boo xam ne tuddoon nañ ko te dinañ ci gën a ñëw insha allah muy riwaaye Seydina imaam Ahmad boobu bi muy nettali moom Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma wa ardaahuma ne après ñaari arme julli di arme julli ñi daal jaxasoo yéeféer yi ci leen bi loolu nag xewee ñoom ñu daw gaa yi wàccoon daal di daw mu ne fa zalika alladhi yad'um ñooñu noonu la yonent bi alayhi salaatu salaam doon woow naan leen fi uxraahum ci seen ginnaaw ñuy daw yonent bi alayhi salaatu salaam di leen woo di leen woo waaye ñuy daldi di ñu ñu daw dem moom la as-Sudi wax sànq rahmatullah alayhi naan yonent bi alayhi salaatu wa salaam wa ja'ala ar-rasuulu sallallahu alayhi wa sallam yad'u an-naasa di leen woo bi ñuy daw naan leen ilayya ibadallah ilayya ibadallah ñëw leen ci man yéen jaamu yàlla yi ñëw leen ci man yéen jaamu yàlla yi waaye ñu tasaaroo ñuy jaar Medina ñuy yéeg ci montagne ci partie bi nga xam ne ñoo ñi doon daw ñooñu nag Euh, la alquran di wax alquran di wax ci suuratu ali imran euh, aaya yooyu di wax ci suuratu ali imran di wax ci ghazwatu uhudin yooyu dinañ def comme niñ defoon ghazwatu badrin bi ñuy gis euh, comme niñ firee woon saaru anfaal suuratul anfaal nga xam ne mooy suuratu bi nettali ghazwatu badr mais bii duñ jël Ali Imran bi yépp non mooy euh, fi nga xam ne foofu la tàmbalee di wax ci ghazwatu Uhud loolu dinañ ko firi insha allah bu gaaw comme d'habitude euh, ci fin bi ñooñu la alxuraan di wax ñooñu dawoon ñi yéeg ci montagne bi ñuy daw jaar Médina mu naan ba'd a'uudu billahi min ash-shaytaani rajiim id tus'iduuna wala taluuna ala ahad warrasuulu yad'uukum fi uxraakum fa asaabakum ghamman bi ghammin likay laa taxzanuu ala maa faatakum wala maa asaabakum wallahu xabiirum bimaa ta'maluun ñooñu la alquraan di wax suuratu ali imran aaya 153 naan id tus'iduuna wala talwuuna ala ahad naan fàttaleku leen Uhud bi nga xamante ne ci ngeen di daw di yéeg jëm ci montagne yi ñuy jaar feneen wala talwuuna ala ahad faalewu ngeen kenn tourné ngeen ci kenn te geestu sax du ngeen ko def ba ngeen di daw war rasuulu te yonent bi alayhi salaatu wasalaam jamono joojale mu leen di woo mu leen di woo fii uxraakum ca seen gannaaw nekk ca seen gannaaw ngeen jóge ci xur wi di daw yéen a wàcc kay ci montagne bi ginnaaw loolu ngeen ñëw mbir yi tar waaw subhaanallah moo tax ma ne Uhud bari njàngale gis nga ndigalu yonent bi alayhi salaatu wasalaam boo ko moyee boo ko xasee mooy amatuloo njàmbaar mooy loo yor ci luñ la xame woon ak njàmbaar le fait que nga mooy ko mooy raay bu génn mooy train bu génn raay bi foo jaar mu déraper non seulement mooy bi nga moyen boobu mooy moom moom ay dégâts mooy yonent ci naa saab-saab benn ndigalam ak lu man di ndaw ay dégâts collatéraux lay indi yoo xam ne yow ku la ko waxoon avant loolu di xew que yow yaa defoon lii wala di nga defi lii danga naa non yow xanaa xanaa xamoo li ngay wax danga maa xamul lool moo tax shu'mu dhanbi mooy les les ma dégâts collatéraux la bàkkaaru mooy yonent bi alayhi salaatu wasallam di indi bàkkaar bu ne sax il faut mu laisser trace bi ci gën rëy nag mooy nga mooy yonent bi alayhi salaatu ndax ku mooy yonent bi alayhi salaatu yàlla nga mooy le fait ñu mooy ndigalam nekk leen ci kaw ñu wàcc leneen a ci tegu mooy ñu agsi gaa yi tañ ci leen ñu daw waaye du ñoom rekk du ñu ci kaw montagne bi rek am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi woon ci xur bi waaye ñooñu bi mbir yi taree dañoo daw suñu boroom nag ne fàttaliku leen iz tus'iduna wala taluuna ala ahad fàttaleku leen keroog bi ngeen di daw di yéeg ci ñii di yéeg ci montagne bi ñii di jaar feneen wala talwuna ala ahad yéen keroog faale ngeen kenn kom nañ gisoon mushrikuuna yi débbi xare bi xam nga keroog ba ñuy daw ñoom hind di leen woo faale wuñ leen ñoom hind mbiri mujj tar ñu daldi àbb njool mi ñoom mooy lool la ñoom ñu daldi daw mu ne wala talwuuna ala ahad takat war rasulu yad'ukum fi uxraakum te yéen ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa mu ngi ci seen ginnaaw di leen woo ilayya ibadallah ilayya ibadallah ñëw leen ci man yéen jaamu yàlla yu fu ngeen jëm ñoom ñu daw tasaaroo mu ne fa asaabakum ghamman bi gham léegi nag loolu noonu loolu daal di leen le fait que non seulement euh, li yonent mi alei satu salaam fam leen tegoon ñu wàcc ko muy benn problème bu rëy rëngi-rëngee ñu loolu benn problème bu rëy la daw bi di beneen problème waaye rayante gi xew ci seen biir ba comme niñ ko gise woon ñu rey alyaman di bàyyi Xudayfa saa ñu yëg ko yooyu yépp nekk ay rëngi-rëngi ak mooy karba karab mooy mu nekk catastrophe tristesse bu mag ci ñoom ghamman bi ghammin double tristesse lay na loolu indil ak njàqare gu rëy waaw ak tamit wax ji ñu dégg ne moo tax imaam Ibn al-Jawzi rahmatullah alayhi mu ne nag euh, li tax nag ñiy daw imaam Ibn al-Jawzi Ibn al-Jawzi men mu ne li tax ñoom ñu daw keroog li gin a tax ñu daw mooy le fekk ñu dégg ñu ne qutila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne li leen gën a dawloo mooy bi ñu déggee ñu ne yonent bi alayhi salaatu salaam rey nañu ko mbooloo moomu ci saxaaba yi daal di daw euh, daal di dem seen yoon ñoom nag la suñu boroom di wax noonu naan leen fa asaabakum ghamman bi gham ba ila aaxiril aaya aaya yooyu yépp insha dinañ ci gine ñëw waaye léegi yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu demee noonu waxoon nañ la ci jotaay bii weesu ñu ngi commencé woon di gis ñi taxaw jàmmaarloo woon ak kuffaaru Quraysh ni di défendre yonent bi alayhi salaatu wassalaam malgré tout gisoon nañ ne ñi ëpp nag ci saxaaba yi ñoom ñu ngi woon ci biir terrain bi di xare comme l'imam al-Hafiz ibn Hajar wax mais ñoom dañu jàppoon ne wax ji ñu dégg aji yuuxu ji ñu dégg wa saraxa saarix qutila rasulullah sallallahu alayhi loolu ñoom dañu jàppoon ne dëgg la finalement ñoom dañuy xeex ngir défendre seen bopp ak tamit xeex noonu comme niñ koy gise ci beneen riwaaya incha allah mais ñu néew ñi nga xam ne ñoo doon defendre yonent bi waa ñooñu moom ñaata lañu woon xam nga gisoon nañu kër njëkk a gis avant ñuy gis Abu Talha Abu xalaat laata ñu koy gis moo doon wax moom mi doon wax naxri duuna naxrika ya rasulallah naan ko sa gël bul bul bul bul bul yuqamte ko du xool sama flèche yi may lancer fu muy dal ndax damay ragal damay ragal ngay kii seen xeec yi may sànni man daldi lay dal kon nag yi duuna naxri jël naa sama ndodd mu daal daldi protéger sa ndodd mooy ñu ma naree bu bala benn bu la lance naree laal ci doq yal na ma fa laal d'abord ci put mooy jënd naa la sama bopp tey moom sama bopp laa jaay ngir yow waaye gisoon nañu tamit Seydina Mus'ab ibn Umayr Mus'abul xayr ki yoroon drapeau bi moom bokkoon na ci ñu resté doon défendre yonent bi aleyhi salaatu ba al mal'un ibn Qami'a al-Laythi alayhi la'inullah al-mutataaliya daal di ko yore foog ne nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam la rey dem ci waa Quraysh naan leen qataltu Muhammadan rey naa Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam léegi bu loolu leeree ana ñaataa fa desoon ñaata mooy ñi nga xam ne ñoo desoon doon défendre yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog ñooñu ñaata la ñoon loolu loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim boo seetloo riwaaye yi ci ñëw yi ci ñëw dañu bari wuute ay riwaaye la yoo xamante ne nii euh, yu bari la te wuute yenn yi man nga leen a boole moo tax yenn riwaay na ne wala man kashafa al muslimun an rasulillahi sallallahu minhum illa nafarun yasiir Euh, mu ne keroog bi julli ñu tasaaroowee ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne desul ci ñoom lu dul benn kuréel bu néew moo des di défendre yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax naa la ne ñeneen ñi yëguñ ni xew ñu ngi xeex fële ngir défendre seen seen seen seen bopp ak ngir mucc ak yooyu waaye jàpp nañ ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam faat nañ ko léegi ñaataa desoon ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndax ba léegi yéen nga ñu néew la ñu néew la mais ñoo ñooy ñaata lañ ñu ne la nag loolu boroom xam-xam yi riwaay yi ci ñëw dafa wuute imaam muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullah alayhi dafa solo comme ni léegi ñun dañuy toxal waxu imaam al-Hafiz ibn Hajar ci Fathul Bari kitaabul Maghazi ci buntu ghazwatu Uhud ghazwatu Uhud foofu mu ne moom imaam alxaafiz ibn xajar raxmatullah aley mu ne faqad rawaa muslimun min tariqi thaabit an anas annahu qaal radiyallahu an iljami afrada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawma uhud fi sab'atin min al ansaar wa rajulayn min quraysh jàppal chiffre yaa ngi ñëw nag ñaata desoon ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lañu bëgg xam léegi les chiffres tombent mu ne moom imaam alxaafis di toxal di moom la ñuy toxale lii moom it muy toxal lii riwaaye yi ci ñëw mu ne imaamu muslim ibn al al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullah aleyhi dafa soloo ci yoonu Saabit di Seydina Saabit an anas mu jële ci sëriñam di seydina anas ibn malikin radiyallahu taala anhu wa arda mu ne moom seydina anas mu ne keroog bésu Uhud yonent bi alayhi salaatu salaam dafa des ñi desoon ak moom mu ne ñooñu noonu set lañu woon ci wàll ansaar set ansaar yi ak ñaari góor ci waa Quraysh léegi muy ñaata wax bu njëkk baago set jàppal set ansaar yi mooy set ñoo xam ne ci waa ahlul Medina ñoo des ak moom ak ñaar ñoo xam ne ci waa Quraysh lañ bokk mooy ay muhajiruna sept plus deux muy neuf kon neuf ñoo des ak moom imaam alxaafis ne raxmatullah alayhi wa ka anna al muraada bir rajulayni Talha wa Sa'd mu ne nag léegi muy wax naan ñaar ñi xam nga lii mooy ne ay ay kii lañ euh, mubham lañ mooy ne buñ la nee set mubham wa mubhamun ma fihi raawin lam yusam ndax mubham mooy koo xam ne dañuy naan benn góor nee na sama benn tante nee na ma te yow nga am tante yu bari ndax bu dee benn tante rek nga am nga ne sama tante nee na loolu xam nañ ci nga wax mais sama benn tànta sa wax jooju rek day wane ne yow ñu bari tànta yu bari nga am xamuñ kan la nag ko loolu lañ naan mubham man daal benn góor moo ma nettali ñii na sëñ bi loolu mubham la wax jooju jarul a nettali ndax wérul euh, ndax ku ñu xamul nan nga lañuy nan lañuy jàppe ay waxu kenn xamul man na nekk ku baax man na nekk ku yées man na nekk kazzab léegi euh, mooy ne ñii euh, nii comme bu ne euh, euh, Seydina Anas radiyallahu mu ne sept ci waa lamsaar ak ñaar ci waa Quraysh imaam alxaafis rahmatullah alayhi mooy ba léegi joxulooy tur mu ne dafa mel ni nag ñaari góor ñi desoon ak yonent mi alayhi salaatu salaam ci waa Quraysh Saad la Saad Talha wa Saad di Talha ibn Ubaydillah dinañ gis tarjamaam fii lañ waxoon ne ci koy def yawma ghazwatu Uhud ndax li Seydina Abu Bakar di wax te riwaay yooyu allah dañ ko gis ne bu ma soon a fàttaleku Uhud danaan bés la boo xam ne loolu lépp c'était pour Talha Allah dinañ gis lu tax mu doon wax loolu moom siddiqul umma Seydina Abu Bakrin ibn Abi Quhafa radiyallahu ta'ala wa an mu ne nag imaam alxaafis ibn xajar ni dafa mel ni nag ñaari góor ñooñu mooy ñiñ ci namm mooy talxat ibn ubaydillah ak sa'd sa'd ibn abi waqaas xaalu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam moom it dinañ gis kon mu ne dafa mel ni ñaar ñooñ lañ mu ne moom imaam alxaafis mu ne waka anna al muraada continue bil xasri al madkuur fi al fi xadiisi al taxsiisuhu bil muhaajiriin fa ka annahu qaala lam yabqa ma'ahu min almuhaajiriina ghayru haadayn ah mu ne moom imaam alxaafis ba léegi mu ne nag boo gisee nag euh, dafa mel ni ba léegi mooy alxasra al mazkur le mu mu mu daal tënk mbir mi ci ci ne ñaar ñii rek sept ansaar yi ñaar ci waa Quraysh mu ne loolu noon nekk ci xadiisul baab xadiisul baab bi muy wax mooy ci sax imaamul Buxaari bi muy si euh, shara xadiis boobu moom yow alxaafis rahmatullah alayhi ndax xadiis bi euh, dafa jaar ci Abu Usmaan an euh, moom moom taabi'i bu mag la woon bokk na ci eh, ñuy wax al moom nii ndax dund na jamono yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mais mooy moom gisul yonent bi aleyhi salaatu wassalaam saxaaba yi yu mag ñoo ñooñu la gis moom li Abu Usmaan an-Nahdi moom dane lam yabqa ndax imaam al al-Buxaari dane haddasanaa Muusaa ibn Ismaayil an Mu'tamir an abiihi annahu qaala za'ama abu Usmaan annahu lam yabqa ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fi ba'di tilka al-ayyaam allatii yuqaatilu fiihinna ghayru Talhata wa Sa'dun ghayru Talhata wa Sa'da an hadiisayhimaa mu ne moom imaam alxaafis mu ne xaddathana albuxaari xaddathana nettali nañu Muusaa ibn Ismaayil sama sëriñ di Muusaa di doomi Ismaayil an Mu'tamir mu jële ci Mu'tamir mooy kan ibnu Sulaymaan di doomi Sulaymaan al Mu'tamir ibnu Sulaymaan ñoom ñaar ñëpp ay boroom xam-xam yu rëy la mooy baayam Sulaymaan Allah doom doom xam-xam doom géej baay géej Allah al Mu'tamir ibnu Sulaymaan moom mu ne an mooy al-Mu'tamir an abiihi mu jële ci baayam di Sulaymaan mu ne moom zaama nee na Abu Usmaan de nee na mooy an-Nahdi biñ la wax léegi am na ci beneen riwaaya ci mustaxraj bu Ismaayil yi mustaxraj lay mustaxraj non loolu waxoon nañu ko waxoon nañu ko <laughs> nee dafa sori bon yàqul dara ñu fàttali mustaxraj euh, mooy ne comme bon duñ ci yàgg comme li al Ismaa'ili def ci xan ci Sahih imaamul Buxaari mooy ne rahmatullah alayhi day ñëw euh, def nañ ko tamit Sahih imaam Muslim ak yooyu ñoom Abu no Seydina Abu Nu'aym ak ñoom mooy ne rahmatullah alayhi euh, ñëw fekk comme Sahih imaamul Buxaari Sahih imaam Muslim mu yéeme lool nga ne man ni may def mooy ne damay même xadiis yi laay laay laay laay laay indiwaat ci benn téere mais di jaar duma jaar ci càllale chaîne de transmission bi imaam al-Bukhari yi jaar euh, aka bari nag ay ay njariñ mustaxraj yooyu yoo xam ne fii du bërëb bi voilà boo demee ca ilmu mustalah comme bi suñu sëriñ def euh, boo fa demee di nga gis leeral na ko foofu ci alfiya bi bi muy shara alfiya imaam as-Suyuti rahmatullahi alayhima mooy ne euh, yu am booy yooyu boo fa demee diñ fekk utilité yi mus lan moo tax mustaxraj am solo ak bénéfice yiñ ci mën a tiire euh, léegi nag nga ne man kon lool la mooy lool mooy ma comme hadithu niyya par exemple nga jël ko mais damay jaar ci càllale boo xam ne duma jaar ci sëriñu imam al yi direct yi direct ah ma ne chaîne bi yépp ñu fi nekk dama leen di tey guutaat bi non mais direct yi feneen laa jaar loolu nag nga def ko loolu la ñuy tudde mustaxraj ala saxiixayni wala ala saxiix al-Buxaari yi wala ala saxiix Muslim ibn al-Hajjaaj rahmatullahi alayhi am na nag ci mustaxraj bu imaam al-Ismaaili foofu dane mooy Sulaymaan dane sami'tu Abaa Usmaan man maa dégg Abaa Usmaan an-Nahdi mu ne am yabqa mu ne desul ma annabii fii ba'd tilka ayyam mooy liñ ci jublu mooy bésu Uhud bés boobu noonu keroog Uhud kenn desul ak moom lu dul Talha Seydina Talha ibn Ubaydillah ak Sa'd ibn Abi Waqqas ñaar ñooñu képp léegi am na ci yeneen riwaay dañ ko laaj yow foo xame lool mu ne an hadithayhima ñoom ñaar ku ci nekk Talha moo ma nettali man moo nettali ma dégg boo man man Abu Usman Sa'd ibn Abi Waqqas moo nettali man Abu Usman ma dégg que ne ñoom ñaar ñoo fa desoon voilà léegi euh, kon loolu moo tax imaam al ne bi ndax hadith boobu la doon shara indaale ñaata personne ñoo desoon ak yonent mi alayhi salaatu moo tax mu ne fa ka anna al-muraada bil hasr al-madhkuur fii hadith al-baab takhsiisu bil mu ne keroog Uhud kenn desul ak yonent mi alayhi salaatu salaam nurul ak Sa'd ibn Abi Waqqas mu ne loolu nga xam da koo tënk ne ñaari nit rek desoon mu ne loolu nag day mel ni da cee jublu ne kenn ci muhaajiruun yi desul woon ak moom xudul Sayyidina Talha Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas sinon ansaar yi ñu nga fa woon ndax la ndax hadiisu Sayyidina Anas bi mu ne sept ansaar yi ñu nga fa woon wa rajulayni min Quraysh ak ñaari góor ci Quraysh looloo tax imaam al nag daal boole loolu ne comme que xadiisu imaam abu usman an-nahdi bi rahmatullah alayhi danañ Sa'd ibn Abi Tal yi Seydina Talha Seydina Sa'd rek a fa desoon kon mu ne moo tax mel ni nag ñaari góor ñooñu desoon ci waa Quraysh mooy Talha wa Sa'd leer na foog hmm. ah, mu ne deuxième deuxième wax loolu mooy kon am nañ ñi desoon ak yonent mi alayhi salaatu wa salaam ci xadiisu imaam muslim bi nga xam ne moom la jële ci Seydina Anas kene sept ansaar yi ñaari waa Quraysh ah. léegi deuxième wax bi loolu ah moom la imaam imaam ibn isxaaq solo ndax imaam ibn isxaaq raxmatullaahi moom dafa ne dafa ne dafa ne keroog yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane wa qaala rasulullah pour ñu jël texte imaam ibn isxaaq imaam alxaafis da koo tudd noonu mais ñëw jël imaam ibn isxaaq ci boppam li wax imaam ibn Isxaaq dane wa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hiina ghashiyahu al-qawm man rajulun yashri lana nafsahu kamaa haddathanii al-Husayn ibn Abdirrahmaan ibn Amr ibn Sa'd ibn Mu'aaz an Mahmuud ibn Amr qaala imaam ibn Isxaaq dane keroog bi nga xam ne ci la mushrikuuna yi Quraysh yi Uhud daldi di songe yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dane man rajulun yashri lana nafsa ana kan mooy ci ñi des ak moom ana kan mooy jëndal euh, euh, defendre ñu défendre ma euh, loolu mu jëndi ko bakkanam défendre yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy nga gorele ci sa bakkan ba pare ama ci yelloo nga ama ci ama ci yelloo ci ngërëmu borom bi ba faw wa anta min ashaabil janna man rajulun yashri mooy jënd jaay mooy jaay lanaa nafsa ana kan mooy jaay jënd jaay bakkanam ngir ñun mu ne kamaa xaddatani comme man imaam ibn isxaaq ni mu ma ko nettali alxusayn ibn abdirahman di sëriñam di alxusayn doomi abdirahman abdirahman boobu di doomi amr amr di doomi sa'd sa'd di doomi mu'aaz muy sëti seydina sa'd ibn mu'aaz rahmatullah eh, eh, siddiqul ansaar radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum ah, moom mu jële ko ci Mahmud ibn Labid rahmatullah aley moo càlla bi nag al-Husayn ibn Abdurrahman sëriñu imaam al euh, imaam euh, imaam al-Hafiz ibn Hajar dana ci at-Taqrib mu ne moom maqbul maqbul maqbul normalement xadisam kenn du ko nangu lu dul bu amee keneen ku ñëw di appuyer xadis boobu mais sinon maqbul kese moom mu indi xadis moom kese xadisam boo kenn du ko nangu loolu la maqbul bi tekki ci ilmul xadis ci gàttal ah bon loolu la imaam alxaafis wa ah, kon nga gis ne kon bon loolu mooy riwaaya imaam alxaafis eh, imaam al na ma tudd eh, sëriñam boobu al-Husayn ibn léegi an mu jële ci euh, Mahmoud ibn Amr ma manaan Mahmoud ibn Labid Amr kantaan ak Mahmoud ibn Amr bii mooy Mahmoud ibn Amr ibn Yazid ibn Sakan imaam ibn Hazm mooy menn mi imaam ibn Hazm siiw mi bokk ci tedd fiilu zaahiri yi dane kooku wérul Mahmoud ibn Amr pas Mahmoud ibn Labid dama juum sànq foog naa Mahmoud ibn Labid la Mahmoud ibn Labid saxaaba la bu tout tànk la woon mais kii nii mooy du saxaaba Mahmoud ibn Amr ibn Yazid ibn Sakin imaam Ibn Hazm nee na kooku al-Zahiri rahmatullah alayhi wérul da'if la imaam az-Zahabi kanta moom ci al-Mizan mu ne moom dafa am fiihi jahaala ak bon dañu réere ak ay mbirum moom am na ak réere ci loo xam ne waa ji dañu réere mbiram quoi kanta imaam al xaafiz euh, ibn xajar al xaal que moom loolu nag ay terme la yoo xam ne bon newuñ ci ilmul mustalah al majhulul ayni xaal ak ainsi moom moom majhulul xaal mooy koo xam ne kenn nit koo xam ne kenn waxul ne da'if la kenn waxul ne ku wér la mooy ne mooy nit la koo xam ne kenn xamul ci moom dara kanta majhulul ayni mooy moom ci jëmm boppam waa ji ci boppam la kenn xamul mais majhulul xaal xam nañ ko mais kenn amul kenn boroom xam-xam buñ gis bu ne non waa ji wérul wala wér na mooy moom état wam lañ réere voilà xam nañ ne daal diw moom diw la waaw moom de mooy diw nettali na nag waaye ndax wér naa wérul gisuñu kenn koo xam ne ci ñuy yëngu ci domaine boobu ku ci wax ci moom daal léegi daal loolu ci côté gàttal ci côté càllale bi kon nga gis na kon càllale bi fiihi nazar mooy euh, bon am na luñ ciy seetaan léegi imam ibn Ishaq léegi mu ne lan sëriñam yooyu lañ wax mu ne mu ne bi yonent ci alayhi salaatu wa salaam waxoon ne ana kan kan mooy moo koy défendre euh, léegi kii ne mu ne fa qaama Ziyaad ibn Sakan Ziyaad ibn Sakan saxaaba bi lii rek lañ am ci moom mooy ne nettali imaam ibn Isaaq bii moom rek lañ am ci moom ci que loolu lañ am ci moom ci histoire radiyallahu anhu mu ne fii nafarin fii nafarin xamsa min al ansaar mu ne cinq ci wàll ansaar moo mu ne wa ba'du naas nag yaqul innama huwa Umaara ibn Yazid ibn Sakan kon mu ne kon moom dafa jóg parmi nekk ci benn mbooloo boo xam ne cinq ci waa Ansaar yi ñoo àndoon ak Yonent bi alayhi salaam bi nga xam ne ci la leen kuffaaru Quraysh ñi acculé song kon beneen wax a ngoog ginnaaw xadiisu Seydina Anas bi bi nekk Sahih imaam Muslim sept lañ ci waa Ansaar deux ci waa Euh, bul tiit nag yooyu yëpp dinañ ñëw xool ni imaam al-Hafiz ibn Hajar loo ni mu ko boolee mooy da naan non lii c'est contradictoire kii ne sept plus deux an sept ansaar yi deux muhajir yi kii ne euh, euh, kii ñoom ne cinq mais même bu dee loolu dañ naan la premièrement lool manoo leen a boole ndax lee sax imaam Muslim na xadiis bu wér la te lii nii gis nga wérul mais yooyu yëpp dinañ ko boole léegi kon beneen wax a ngoog këne cinq ñoo desoon ak yonent mi aleyhi salaatu wassalaam léegi beneen wax jàppal déewa ngoog beneen wax bi di troisième bi imaam ibn imaam alxaafiz ibn xajar mu ne wa inda ibn aa'id min mursali min mursali al muttalib ibn abdillah ibn hantab radiyallahu anil jamii anna saxaabata tafarraqu an nabii sallallahu alayhi wa sallam yawma Uhudin hatta baqiya ma'ahu isnaa ashara rajulan min al ansaar. troisième wax bi ah mu ne boobu boo demee ci Ibn Aiz nga koy fekk rahmatullah alayhi mu ne ci mursal mursal it. bon loolu gëjoon nañ ko mais mursal mooy mooy xadis boo xam ne dafa am rupture entre saxaaba bi mooy ki ko nettali waa ji ko nettali moom normalement daa waroon am saxaaba bu nekk digganteem ak li muy nettali ne ci yonent bi alayhi salaatu salaam loo ko jële wala muy nettali jamono yonent bi alayhi salaatu salaam bu amul saxaaba muy koo xam ne taaliba saxaaba la kooku nag bu dee moo ñëw rek nettali loolu lañ naan mursal mu ne nag léegi ci mursal euh, bu almutalib ibn abdil la ibn Hamdam mu ne anna saxaaba mu ne saxaaba yi keroog tafarraqu an nabi dañu tasaaroo ci yonent bi alayhi salaatu salaam yawma Uhud hatta baqiya ma'ahu ba mu des ak moom isna ashara rajulan min al ansaar ba mu douze personnes ci waa lansaar képp ñoo desoon ak moom keroog bi leen kuffaaru Quraysh ni songee rey ci ñoom rey gu bari kon troisième wax ngo jàppal quatrième mu ne moom baleegi imaam al-Hafiz ibn Hajar walin-Nasa'i wal-Bayhaqi fi al-Jala'il min tariq Umar ibn Ghaziya an Abi Zubayr an Jabir radiyallahu ta'ala anhu wa jami'an annahu qala tafarraqa an-naasu an an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam yawma Uhud wa baqiya ma'ahu ahada ashara rajulan min al-ansaar wa Talha qoola quatrième wax bi mu ne wa lin-Nasaa'i imaam an-Nasaa'i Ahmad ibn Shu'ayb rahmatullah alayhi an-Nasaa'i Abu Abdirrahmaan an-Nasaa'i rahmatullah alayhi soloona wal Bayhaqi Abu Bakr di imaam al-Bayhaqi fi dalaa'il ci dalaa'il an-nubuwwa mu jële ci yooni Umaara ibn Ghaziya an Abi Zubayr mu jële ci Abi Zubayr an Jaabir mu jële ci Seydina Jaabir ibn Abdillahi radiyallahu anil jamii' annahu qaala mu ne tafarraqa an-naasu anin nabi mu ne nit ñi dañoo tasaaroo ci yonente ma alayhi salaatu wassalaam yawma Uhud keroog Uhud wa baqiya ma'ahu ahada ashara rajulan min al ansaar wa Talha mu ne keroog bi nit ñi tasaaroowee ci kanamu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne kenn desul ak moom lu dul onze ahada ashara rajulan min al ansaar onze personnes ñoo des ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bokk ci waa al ansaar wa Talha ak Talha ibn Ubaydillah boom bokk ci waa muhaajiruun ci waa Quraysh imaam alxaafiz ne wa isnaaduhu jayyid mu ne nag mu ne euh, sanadam nag bu baax la ah mu ne wa huwa ka xadiisi anas illa annahu il ziyaaratu arba'a fa la'allahum jaa'u ba'da dhalik mu ne xadiis bii nii dafa niroog xadiisu Seydina Anas bi njëkk a gis tam nekk Sahih imam Muslim xam nga boobu dane sept personnes ci waa Ansaar ñoo fa des ak ñaari góor ci waa Ansaar ci waa ahlul madi waa muhaajiruuna yi imaam al ne dafa niroog hadith bii nii que ne onze personnes ñoo fa desoon ci waa Ansaar ak Talha dafa niroog bële sauf ko fii daf yokk quatre personnes bu dee ci waa Ansaar sept huit neuf dix onze moo yokk na quatre yoo xam ne yu ëpp ci li Seydina Anas waxoon set mu ne nag dafa mel ni ñooñu dañoo ñëw ginnaaw gi mooy dañoo ñëw dañoo di di leen kaay songee ni ñu tasaaroo ñoom set ñi desoon ak ñaari Quraysh yi am ñe gars dañu commencé saxaaba yu bari dañu commencé di ñëwaat mu ne nag dafa mel ni quatre yi dañu ñëwaat après léegi kon loolu mooy lan quatrième wax bi que kon onze lañu woon ak Talha muy douze ak bi ne woon douze mais sauf que bi di mursalu euh, al-Muttalib Abdullah ibn Hamtat ci ibn A'id dane douze ñépp ci wàllam saar kon kaatango mu ne wa inda Muhammad ibn Sa'd annahu sabata ma'ahu rajulan sab'atun min al minhum Abu Bakr wa sab'atun min al ansaar cinquième wax bi imaam Muhammad ibn Sa'd boroom at-Tabaqaat ko tudd rahmatullah alayhi mu ne këne des keroog yonent mi alayhi salaatu salaam ñi desoon ak moom keroog Uhud quatorze personnes lañ mu ne min al muhaajiriin seet ñi ci muhaajiruuna yi lañ bokk mu ne ñooñu minhum abu bakar seyna abu bakar ci la wa sab'atu min al ansaar yeneen set yi ci wàll ansaar kon beneen waxa ngoog ne 14 ginnaaw setu seyna anas yi muy ak deux muhajirun boo leen boolee ñooñ muy neuf wax bi ne cinq personnes muy riwaay imaam ibn Isaaq bi troisième wax bi ne lañu woon euh, quatrième wax bi ne douze la suuf ko boobu dane onze ci waa Ansaar ak bi ak Talha cinquième wax bi ci lañ ne nii mooy quatorze personnes sept muhaajir yi ak sept ansaar yi voilà ah kon sept ango septième wax ango euh, non Euh, lu may wax si si cinq cinquième wax a mooy li imaam imaam euh, Ibn Sa'd wax léegi sixième bi sixième bi imaam al-Waaqidi moo ko moo ko moo ko tudd ah moom mu ne keroog yeneen ci ma lay saatu saam sept muhaajirun ñoo des ak moom Abu Bakr wa Ali wa Abdurrahman ibn Awf wa Sa'd wa Talha wa Zubayr wa Abu Ubayda wa min al-ansaar Abu Dujaana wal Hubaab ibn al-Mundhir wa Aasim ibn Thaabit wal Haarith ibn Simma wa Sahl ibn Hunayf wa Sa'd ibn Mu'aadh wa Usayd ibn Hudayr wa qiila inna Sa'd ibn Ubaada wa Muhammad ibn Maslama badala al-axiirayn léegi sixième wax bi sixième wax bi sixième wax bi muy sëriñu ki mujjee wax di imaam ibn Sa'd wax moom muy imaam al-Waaqidi moom dani rahmatullah ala al jami keroog Uhud bi nit ñi tasaaroowe ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam sept ñoo ñoo fa des muy Seydina Abu Bakr Ali Seydina Abdurrahman ibn ak seydina Sa'd di Sa'd ibn Abi Waqqas wa Talha ibn Ubaydillah wa Zubayr ibn al-Awwam ak Abu Ubayda ibn al-Jarrah mu ne set ñi ñoo fa des wa min al-Ansar kantaa ci mu ne Abu Dujana di Simak ibn Haraja wal Hubab ibn al-Mundhir gis nañ tarjamaam moom wa Asim ibn Saabit gis nañ tarjamaam wal Haaris ibn Simma gis nañ tarjamaam wa Sahl ibn Hunayf gis nañ tarjamaam wa Sa'd ibn Mu'aaz rahmatullahi ala radiyallahu anil jamii' gis nañ tarjamaam wa Usayd ibn Dhu al Usayd pa lu ma wax sax Usayd wa Usayd ibn Hudayr voilà muy set set set yaa ngo set set a ngo kon moom mook li mook waxu taalibeen bi presque benn la amaana sax taalibeen bi ci moom la ko jële voilà imaam alxaafis nag rahmatullah mu ne am na nag ñu ne à la place de Sa'd ibn euh, que à la place de Sa'd ibn ak Usayd ibn Hudayr am nañu ne saadu ibn Ubaada la ak Muhammad ibn Maslama ñoom ñépp gis nañ seen tarjama walillahi alhamdu wal minna léegi kon wax yaa ngoo ñi desoon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam euh, léegi léegi léegi nan ngay boolee lii lépp noonu lii nag lii dafa wutee yow premier bi en tout cas bu dee lii mooy bon danga leen di jéem a boole mais sinon bu dee ne bu gën a wér rek la ñuy jël mooy ni waxu imaam Anas bi nekk ci sax imaam Muslim loolu moom mooy bi nga xam ne moo ci wér pëng moom yeneen yépp euh, peut-être hadith an aki Seydina an-Nasa'i bi imaam an-Nasa'i bi ak imaam al-Bayhaqi walla boobu tamit à part bu Seydina Anas bi nekk ci seen imam Muslim bii mooy deuxième bi ci tegu loolu mooy bu dee côté wér mooy deux yooyu ngay mais pour boole wax yi imaam al-Hafiz rahmatullah mu ne mu ne lii niñ koy boolee daal mooy ne affaire bi lenn la mooy damay résumer li wax que mooy ne ñi ñi gën a néew ñooy ñi njëkkoon a nekk ak moom léegi ñeneen ñi di ñëw par kenn kenn di ñëw par kenn kenn te am na benn xadiis boo xamante ne ni euh, Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas euh, dane moom keroog bi muy moom bokkoon na euh, ci ñi nga xam ne bi affaire yi mooy bi leen gaa yi leen nu mu tudd euh, yéeféer yi songee noonu nee na man bokk naa bañ ne rey nañ yonent bi alayhi salaatu nee na man Sa'd ibn Abi Waqqas ma ne ah man lu may defati kon léegi défendre sama bopp rek ak ba nekk shahida nee na ma jékki-jékki dajeeg al-Miqdaad dajeeg al-Miqdaad ibn mu naan ko wuyul yonent bi alayhi salaatu salaam lay woo loo fekk neen dama gis benn benn benn waay bi affaire yi amee maa ngi gis benn nit yéeféer yi daldi mooy bari ci moom ah, nee na sama digganteeg moom nag li taxoon gisuma ko mooy wa iz bayni wa baynahu al-miqdaad fa aradtu an as'alahu 'an rajul fa qaala li ya Sa'd hadha rasulullah yad'u nee man bi ma gisee loolu nee maa ngi gis xadiis boobu nag e, imaam alxaakim e, moom moo ko solo mu jaar ci yoonu Yunus ibn Bukayr rahmatullah alayhi mu jaar ci jële ko ci mu jaar ci yoonu Aisha bint Sa'd mu jële ci baayam moom ndaw soosu li Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu wa ardaa mu ne maa ngi bi ma gisee góor googu mu ngi maa gis koo xam ne yéeféer yi dañ koo song nee na man li tax gisuma ko mooy sama digganteeg ñoom ak ñoom fi ñu ñëw mooy euh, Seydina Miqdaad moo doxoon sama digganteeg moom mbir mi nag bi bi ñu tasaaroo ba ne yonent bi alayhi salaam rey nañ ko nee na léegi ma ne fa qultu azuudu an nafsi fa imma anjuwa wa imma an ustashhad mu ne waaye yow man Sa'd ibn Abi Waqqas léegi bon comme que gars yi nee nañ rey nañ yeneen timaale saaf man daal benn affaire la te gaa yi maa ngi gis tey moom suñu mbokk yi tey mbir mi tar na ci ñoom man daal li ci des mooy damay maa ngi wax ci sama bopp naan man damay défendre sama bopp soit ma défendre sama bopp tey xare bi ma rëcc mooy bu xare bi jeexee fekk man deewuma wala rek bon ma défendre sama bopp xeex ba ñu rey ma ma nekk shahid nee bi ma defee noon fa i fa ida rajulun muhmarul wajh wa qad kaada al mushrikuuna an yarkabu ma gis benn nit boo xam ne ci biir xeex bi noon kafu yàll beeg pëcc xoo beeg lépp yi dal flèche yi fasu Quraysh yi yépp nee ma jekki gis benn waay boo xam ne ku xar kanam gi xonq ni nee na tuutee des mushrikuuna yi yéeg ci kawam tellement niñ ko doon songe nee nee na mu daldi ma gis man gis naa ko fa mala a yadahu min alxasa faramaahum mu daldi tibb suuf bari sànni leen ko ñoom ku faaru Quraysh mu ne wa ilaa bayni wa baynahul miqdaad sama digganteen moom nag ma gisee mu sànni lool maa ngi gis jotuma ko gis bu baax ndax dama sori mu ne nag sama digganteen moom al miqdaad ibn amr moo fa ne woon ji al miqdaad ibn al aswad moom it jot nañu gis tarjama walillahi wal minna nee na fa aratu an as'ala an rajul fa qaala lii ma ñëw ba koy bëgg laaj naan ko mais Miqdaad kële mooy tam nee na ba ma demee ba koy laaj fa qaala lii al Miqdaad ibn Amr ne ma yaa Sa'd hada rasulullah yad'u ko ne la kële mooy ci gis noonu yonente bi alayhi salaatu salaam la mu ngi lay woo nee fa qumtu ma jóg wa ka annahu lam yusibni shay'un min al adha mais nee na bi ma bi ma mais li ma daloon ndax keroog recevoir na ay xeej yu bari moom Seydina Sa'd ibn Abi ni ñu koy gisee ma nee yonent mi alayhi salaatu salaam mu ngi lay woo ndax li leen kaawa woon loolu tax imaam Ibn al-Jawzi ne li tax ñi daw dëgg-dëgg li leen gën dawloo mooy biñ déggee ñu ne rey nañ yonent mi alayhi salaatu salaam amatul luñ fiy def jaw mais Seydina moom comme ñi ëpp ci saxaaba yi fa desoon dañoo jàppoon ne bon comme que yonent ma sa sa faat nañ ko nañu des rek défendre suñu bopp soit ñu rëcc soit ñu am shahada léegi nee na nag bi ma al-Miqdaad nekkee ma lay sa sa moo nekk nee moo lay woo nee gis nga coono bi bi nekkoon ak sama ci man sama yaram jam-jam yi ma jox recevoir coono geeg njàqare gu rëy gi ma duggoon bi Kazaam bi nee rey nañ yonent bi alayhi salaatu salaam loolu lépp dafa mel ni damaa beesaat ma beesaat am benn forme boo xam ne extraordinaire euh, nee na mu daal di may toogloo nag ci kanamam nee na nag fa ja'altu armi ma yor nag samay flèche ak samay xeej yéeféer yooyu ma gisoon ñu ko doon song may vi ma ma ma ma leen koy jox di leen koy yónnee benn rafale bu doon tey dañ naan rafale de ci ratatatatat mais ay flèche ak xeej la ko doon def ah, mooy mooy ne gis nga am na riwaaye kon bu ne al miqdaar da gis ne moo la imaam xaafis ne loolu day wane ne kon nit ñi dafa am nombre bu néew bu njëkkoon nekk ak yonent bi alayhi salaatu léegi ñeneen ñi di gën a ñëw bu ñëwee kii nettali ni ñaar ñi ñii ak ñi wane woon ñëwaat ñu ne ñii sept lañu woon ñii ne neuf ñii ne onze ñii ne sept ñii ne deux ainsi de suite loolu ba nit ñépp ba ñu bari nag daal di ñëwaat mais lu mu ci man di demee mooy bari wuñu woon léegi nag euh, imaam al-Hafiz Ibn Hajar ne woo yii nii nag wa in sabata xumila ala annahum sabatu fil jumla wa ma taqaddama fi man xadara indahu sallallahu alayhi wa sallam awalan fa awal fa wallahu a'lam moo imaam alxaafis mu ne bu dee nag lii wér na mooy bi mu tuddee affaire yi yëpp wax yi yëpp six wax yi yëpp sept plus deux onze plus Talha on douze ansaar yi onze ansaar yi plus imam Seydina Talha sept muhajir yi sept muhajir yi sept ansaar yi ainsi de suite ak li imam al ak cinq yu imam Ibn Ishaq yi mu waxe yooyu mu ne bu dee yii yëpp daal wér bu dee sax na mooy ne kon day wane ne kon dañuy yenn mbir mi ñoom ñii ñépp ñoo mujj ñëw daal di sax ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ak moom këne comme lii njiitu mooy li mu wax sànq këne dañ doon ñëw awwalan fa awwal kenn par mooy dañ doon ñëw ñii ñoo fa njëkkoon a nekk après ñeneen ñëwaat ñeneen ñëwaat ndax ngir nañ naa Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas li mu wax kon mooy moom al-Miqdaad moo ko fa jiituwoon ba moo tax al-Miqdaad naan ko eh yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngee di la woo ko mooy nan la xamee ne yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi woo Seydina Sa'd bu doon jegewu ko kon mooy moom it mu ci kaw loolu kon gis nañu. nombre bi ñaata lañ woon ña fa desoon léegi nag ginnaaw bi ñu gisee Seydina Mus'ab ibn Umayr gis Seydina Abu Talha gis kan al ansaari gis Seydina Abu Talha al ansaari léegi ana ana ñeneen ñooñu ñi des ñooñu noonu kanaan koo xam ne mu nga fa woon jàmmaarloo ak kuffaaru Quraysh ni di défendre yonent bi alayhi salaatu wassalaam kooku nag mooy Seydina Talha ibn Ubaydillah Tayhat Talhatul Fayyaad Talhatul Xayr radiyallahu anhu wa ardaa Seydina Talha ibn Ubaydillah gis nañ fi këne yi ñu wax yépp fu ñu tudde muhaajiru bu fa des mooy talxa turu talxa day ñëw seydinaa talxa la moo tax kaana uhudun li talxa uhud c'était pour talxa looloo taxoon seydinaa abu bakar di wax lool saa bu fàttale ko uhud ne talxa moo moomoon bés boobu waa lan la fa def ak man huwa talxa man huwa talxa ibn ubaydillah hada huwa su'al mooy laaj ba ango sànni nañu ko lan mooy laaj lan mooy laaj bi mooy a kan mooy Talha ibn Ubaydillah mais qui est qui est Talha ibn Ubaydillah ak lan la def Uhud ba tax tout le temps ci chiffre yeeg gii fu ñu tudde muhaajiri tudd ko fa ne mu nga fa woon ah kooku nag lañuy gis insha allahu taala ci jataay bii di ñëw ak nan la défendre yonent bi alayhi salaatu wa keroog Uhud insha allah wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala alxabibi almustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin